riwaaya bi ima biñ la wax sànk bu imaam al bi rahmatullah alayhi bi mu jëlee ci seen imaam Ibn Isxaaq mu ne nag bi nga xamante ne nii ci lañu euh, euh, ray ki nga xam ne mooy Amr ibn Abd Wudd mushrikuuna Quraysh yi dañu yónnee ci Yonent bi alayhi salaatu wa ne ko léegi Euh, dépouille Amr moomu noonu lañ bëgg nga jaay ñu ko xam nañ ne bon ndax ñoom ñoom ni ñu jàppe seen bopp xam nga gisoon nañu xaaral kaa ñuy wax lii kan moo jàppoon ñoom Xubayb ibn Adi ñoom la woon waa Banu Lihyaan waa Adala Qaara jaayoon leen leen ñu jàpp leen daldi leen rey Makka ba pare ñu ne kooru Asim lañ soxla Asim ma gaa yi reyoon doon seeti kooram mënuñu koo gisaat ndax lan ndax njéeréer ya leen fa toppoon waa Quraysh ak seenu tàng xol ak tàng mbaq ak mer gu ñu meri julli ñi ñu ne ñoom dañuy dem sulli ji kooroo Asim ndax dafa rey ku màgg ci ñoom ngir jël ci deram dara bu même luñ man di am ci yaramam dagg ko dinañu ko def moo tax yooyu yépp xam nañ ko moo tax nag ñu jàpp na yonent mi alayhi salaatu salaam hee ñun gaay ñoom Ikrima daw nañ bàyyi fu dëppu yu Amr ibn Abd Wudd ñu yónnee ci yonent mi alayhi salaatu ne léegi euh, dañoo bëgg a jënd dëpp yu néewu Amr ibn Abd Wudd bi asharati alaaf dix mille lañ koy jënde yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen huwa lakum la na'kulu thamanal mawta ne jël leen seen dëpp ñun laa naqulu du ñu lekk samanal mawtaa njëguñu deeñi ñun ku dee du ñu jënd duñu du ñu fexe di am ci moom loo xam ne alal ju ñuy jële ci dépouillam déedéet jël leen yàllallah eh, lii imaam ahmad ibn hanbal daal na koy soloo ci sanad boo xam ne bu wér la ah mu ne moom imaam ahmad rahmatullah alayhi boroom ngir mu ne xaddatanaa nasr ibn baab qaala xaddatanaa xajjaajun an alxakami an miqsamin an ibni abbas riwaaya bii liñ ko fi gis baren li alxakam an miqsam an ibni abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne qutila qatala almuslimuuna yowma alxandaqi rajulan min almushrikiin fa u'tuu bi jiifatihi maalan fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam idfa'u ilayhim jiifata fa innahu xabiisul jiifa xabiisu diya falam yaqbal minhum shay'a imaam abdallah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne keroog bésu xandaq jullit ñi dañoo rey benn waay ci ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi mooy kii beneen riwaayu imaam ibn Isaaq bële war na nañu mooy amr ibn abdi léegi nag ngir ñu récupérer euh, dépouille bi fa onto bi ji yi maalan léegi ñu pare ne ñoom dinañ pare nañ ngir joxe alal ngir ñu delloo leen seeni dépouille fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne idfa'u ilayhim jiifata ne delloo leen leen seen médd mi delloo leen leen kooru Amr ibn Abd Wudd jox leen leen pas delloo jox leen leen ndax fa innahu xabiisul jiifa dëgg-dëgg Amr mi ku bon ak cadavre la ku bon euh, ak néew la ku waaye diya ñun du ñu jël ci ku bonu diya ku ba ku bon néew ku bonu néew la xabiisul diya ku bonu diya la ñun duñ ko jël na nanguwul jël ci ñoom moom dara daleen leen ko delloo noonu imaam al bayhaqi raxmatullah ba léegi mu ne moom mu daal di ci beneen riwaaya ba léegi ci riwaaya même bi nga xam ne mooy bu imaam ahmad bi ci alxajaaj foofu lañ daje muy alxajaaj an te xajaaj mooy kan ibn arta an alxakami an miqsam an ibni abbas mu ne dafa am benn góor yi riwaaya dalaa'ilu nubuwa bu imaam al bayhaqi mu ngi tamit ci as-sunanul kubra bu imaam al bayhaqi rahmatullah aley mu ne dafa am benn góor boo xam ne ci yéeféer yi dañ ko rey yawmul léegi ñoom ñu yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu salaam yeble ne ko dañoo bëgg nga jox ñu kooram nootikas nay ashara alfa dinañ la jox mille ci alal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne laa xayra fi jasadihi wala fi samani amulu yiw ci yaramam amulu giiw ci alal yiñ ci mën a amee delloo leen leen jël leen jël leen ngeen jox leen na ko imaam at-Tirmidhi yi daal na koy solo ci sanad boo xam ne nag bu da'if la boo xamante ne solo na lii nii na ko noon imaam Muusa ibn Uqba boo demee tamit ci Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi solo na lu mel nii këne dañu ñëwoon doon laaj li nga xamante ne nii mooy seen kooru Amr ibn Abd Wudd boobu seen mbokk mi ñoom Quraysh ñu jox yonent bi alayhi salaatu salaam alal mu daal di bañ léegi taxaw tuuti bala ñoo jàll muy mas'ala fiqhiyya mooy gis nañ ni xoola yonent bi aleyhi salaatu salaam nanguwul kooru kooru te pourtant kooru ab yéeféer boo xam dañ ko rey mu def ko monnaie d'échange seetlul keroog Badr biñ jàppee prisonniers yi ñooñ deewuñu am na ci ñoom ñoo xam ne da leen a ngir ñu def leen monnaie d'échange ak kuffaaru Quraysh bi fekk ñu am ñu jàpp ci ñoom mu ne leen bu ngeen ñu joxee diw ak diw bu ngeen libéré ñoom ñu libéré leen waaye bi nga xam ne ci lañ génn àddina nanguwul jël ci ñoom dara te wax naa la riwaay bi bu wér la bu imaam ibn Isxaaq bi ak riwaay imaam al Bayhaqi bi même bu dee bu sunanu Tirmidhi bi dafa da'if mais yooyu yu wér lañu mu ne ma de idfa'u ilayhim fa innahu xabiisul jiifa xabiisu diya delloo leen leen seen kadaal ndax ñoom kii nii ku bonuk néew la ku bonuk ak diya la loolu dañ ciy jàng benn affaire xam nga léeg-léeg nga gis ci xew-xew yi xew ay palestiniens ay entre Hezbollah ak gaa yooyu ak Israël xam nga léeg-léeg ñu rey ay soldats israéliens wala Gaza wala yooyu ñu téye seeni corps ngir def ko monnaie d'échange dañ naan le loolu noonu moom loolu noonu waruloon a demee noonu ak lu ñu man di demee Amr ibn Abd Wudd mi ku ko gën kàccoore ku ko gën a kàccoore Badar ñëw na te seen objectif Badar moo doon ñu rey yonent bi alayhi salaatu wasalaam rey jullit ñi ñu gañe ko fa dóor ko fa ba li koy dal dal ba mu am ci blessure yoo xam ne mënatul a jóg mais teewul looloo taxoon Uhud ñëwul te Uhud amoon na yéene bi ñëw bi mu wéree xare bi njëkk amaat muy xandak dafa ñëw ñuy wax muy défier yàlla di défier yonent bi alayhi salaatu wasallam di défier jullit ñi radiyallahu anhu malgré lool bi ñu ko reyee yonent bi alayhi salaatu ne kooku cadavre soxlawuñ ci dara ta ah yonent bi alayhi jamono jii nii mais manoon na ne waa Quraysh hé gis nga cadavre bi dama koy duma leen ko jox du ma nangu benn alal lu dul ngeen dellu ngeen dellu fa ngeen jóge woon man ko war a wax gis nañ ñuy proposé euh, euh, euh, ñoom alxaaris ibn Awf ibn al-Murri ibn Abi Haarisa ibn al-Murri ak Uyayna ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr radiyallahu anhuma sayyida Ghatafan di leen proposé jox leen un tiers récolte Médina ngir ñoom ñu daal di dem mais mënuñu woon a est loolu mënul woon a ne maa kay waaw kay alhamdulillah am nañ ci ñoom cadavre koo xam ne sang la ci ñoom te ñoom soxla dañoo soxla cadavre ñu ngi nii pare nañ joxe ci alal yu baree bari ngir ñu daal di leen koy delloo mënul woon ne soxlawuñu léegi yéen. voilà buur yàlla alhamdulilah kon yéen gis ngeen Quraysh li ma leen di wax mooy dellu leen Makka ngeen teggi seen siège bi yéen ak Ghatafan bu ngeen ko defee ma delloo leen koor bi mais waxu ko manoon manu ko woon a wax wala dit manoon ko mais waxu ko ndax du loolu loolu waru la demee noonu moom moo ñu jàngal ne waru la demee nii joxaat leen leen seen néew fa innahu xabiisul xabiisul jiifa xabiisul diya waaw delloo leen leen seen néew kon yooyu ñuy def garde corps yi après euh, ngir am ay euh, euh, ñu daal di koy def genre monnaie d'échange mooy yonent mi saa salaatu salaam tollu na foo xamante nii mbir mi fii la gënoon a tare ah loolu mooy ne gis nga l'islam bi nii mooy ne même bu dee Palestine metti na ci ñoom loolu moom moom weddi ko yàlla buur yàlla vraiment daal di leen di teggil li leen dal delloowaat leen seeni teer muy teeru ñépp ndax al quds fi qalbi kulli muslimin wa mu'min ndax al quds dafa nekk ci xolu bépp jullit bu góor bu jigéen bu xam bu conscient bu xam bu jullite dëgg xam na ne al quds fi qalbi kulli fi qalbihi quds di Jérusalem dafa nekk ci xolam ndax lan al ardul muqaddasa ay way subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haraam ila al masjid al aqsa alladi baarakna hawla xam nga ne foofu ju mënoon ne jullit nga di ñetteelu jàkk bi gën a am importance ci jullit ci ci l'islam ginnaaw Makka Medina al Quds la léegi mooy ne li leen dal lu metti la te nag nit waroon naye sa mbokk ñaan ñun ñaan lañ na ñaanal leen waaye boo fi woowee jullit ñi laajal benn jullit ne ko yow kañ nga ñaanal sa mbokki palestiniens yi même bu dee ñu ngi jamono ji ñuy leen juif yi di di di di bombardé boo mooywul dinañ lépp dinañ ko ñaan ba fàtte boolewuñ leen yi sax ndax al wa'yu wa'yul azma amuñu ko ñoom ñoom crise bi ñu newe hein ñoom conscient waguñ ci te forme gu ñu benn koor bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam jullit ñi ci seenu soppante seenu bëggante seenu jaxasoo kal jasadil dafa mel ni benn corps buñ ci jamee benn bu ci benn amee malade tombé malade feebar metti corps bi yépp dal di koy wuyu bi sahari wal lu dal baaraam bi corps bi yépp amul bopp bi da ciy bokk ñépp ay feebar mettit bi du sélect amul amul un mettit sélectif déedéet le mettit n'est pas sélectif le metti le mettit n'est pas sélectif jullit ñi nag yonent bi alayhi salaatu salaam nee ci seenu soppante fii tawaddudihim wa tarahumihim ak ni ñu war a yërëmante nii lañ waroon a mel beneen bu mu nekkal bunyaan yashuddu ba'duhu ba'dan dañu war a mel ni benn mur boo xam ne brique yi yi forme miir bi yenn yi dañuy dëgëral yeneen yi bu doon benn brique bi buñ ko tegee nar a teg keneen mu ne eh, non man di yëngatu naan noo man kenn du tegu ci man miir du am mooy ndax nga nangu tegu sa kaw mu nangu ngir mur mën a am muy murub l'islam murub bennoo mais ku nekk jàpp ne moom mbir yi daa war di neex rek sa intérêt kese faale woo ñu ci des booy wax ngeen def ko mujj gi ngeen def ko affaire nationalité l'islami naar l'islami noir l'islami européen boo demee ci biir naar yi ñu naan la l'islami algérien l'islam marocain nga dem ci sénégalais yi wolof yeeg ñooñu l'islam l'islam malien l'islam pël l'islam olof l'islam joola yooyu yëpp ay caaxaat la xam nga ne loolu moom laysa kal bunyan alladhi yashuddu ba'dahu ba'da loolu melul ni mur li yonent ma lay saab saab waxoon kon mooy ñun neewuñ li leen dal mettiwul mais nag metti l'islam lu la man di dal xam-xam lii tax nga génn ci loolu noonu mettit boobu buur yàlla teggi ko ndax nattu la bu mu tege ngir mu teggi ko mënuñu koo amee fenn lu dul ittiba'ur rasul ci topp yonent bi aleyhi salaatu wa salaam sunnaam ci noonu lañ buur yàlla di ñu mën a dimbalee waaw loolu la de wala yansuranna allahu man yansura waat naa ne buur yàlla dina dimbali ki nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ko dimbali dimbali buur yàlla nag du dara buur yàlla soxlawul ay kont yum ubbi naan dimbali leen ma damaa amee projet déedéet dimbal gi mooy ngeen topp diine jim fi teg te jaam yi mu wàcce yow en tant que jaam ak yeneen jaam yi nga gise leen di leen xoole bëtu kii de bindeefu sama boroom la kii de sama boroom la jóge ndax koo wekk ku ne walillahi masalul a'la koo wekk ku ne respecté ku ne lépp lu tukki ci moom ak koo bëgg ku ne lépp lu tukki ci moom danga ko war a bëgg nga koy xoole tout ak lu di man di mel lu mu mën di gëm yéefar la jullit la nga xoole ne kii de ci buur yàlla la jóge kii mbindeefu kii yàlla bi ma gëm moo ko sopp moo tax moo am ci moom yitte yërmande gu mat moo tax mu génne ko ci ñàkk a nekk inexistence indi ko ci existence kon nag topp sunnaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam alquran loolu mooy tax nattu yi dal julli ña torox tànge gi ñu nekke l'islam newul ci torox tànge julli ñi ñoo ne ñenn ñi ñu ëpp ci ñoom mais pas l'islam moom masu la nekk ci torox tànge jamais jamais julli ñi nag ci seenu ñàkka mooy sori ndax l'islam nooy gën a sori njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wa salaam yow di gën a réer ndax faar gis nga faar yi nekk ci kaw kii di guider avion yi léeg-léeg yooyu noonu ak bateau yeeg yooyu mais noo koy gën a sori noo koy gën sori léeg-léeg dootoo ko am lampe buy niital fenn ngay sori làmp bi noo ko gën a soree rek di gën a tàbbi ci lëndëm ñu nag ñu bari ci ñun walillahi allahul musta'an dañu jàpp ne c'est en se ci lislaam ak yooyu wane ne lii c'est ringard ndax pour paraître comme ni ko ñeneen ñi bëgge loolooy tax ñu nekk dara te waxoon nañ ci jotaay bii nekk li bii weesu li Seydina Sa'd ibn Mu'adh waxoon radiyallahu anhu wa a'azzana Allahu bik wa bi buur yàlla daal li ñuy taal yëkkati ñu ñu féete kaw ñépp jaare ko ci yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak l'islam ñun nag lu contraire lañ jàpp waaye gis nañ résultat bi ku muus nag la la daloon daaw daaw jéeg dal say maam ñu nekk ci bopp ba léegi ñu suufe danga ciy génn kon nag mooy topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam sunnaam looloo tax ñu mën a faire face ak yahuud yi ñu mën a faire face ak yéeféer yi léegi nag loolu mooy tax nag doone man opportunité la ñun fii ci Gaza waaye suñu prisonniers yu bari jàpp nañ leen comme que am nañ quelques soldats israéliens yu ñu rey te yor nañ seen dépouille wala fii ci ñun waa Hezbollah ci sud Liban léegi ni ñuy def pour que ñu jox leen seeni dépouille il faut ñu daal di ñuy jox kan ñu daal di ñuy <coughs> libérer sans prisonnier loolu yonent mi aleyhi salaatu wa salaam moom mooy laqad kaana lakum fi rasuulillah uswatun hasana xam nga ci biir ñi dag naan eh bien loolu la mais dañ naan la ñun doxawuñ ci loolu ñun li ñuy doxe mooy ana fan la yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon tànkam ak lan la ñu tëralal comme doxalin ci ay waxam ay jëfam ak ay taqriiram ñu daal li ciy jaar laa yasaxunaa illa dalik dara yaatuwul ci ñun lu dul loolu lool rek lañ mën a def laa bud dañu def loolu kon moom jamono ji mu newoon moo gënoon a tar fopp ndax même bu dee Palestine loolu dal na fa mooy teewul yeneen dëkk ñu ngi jaamu yàlla lislaam du Palestine rek la ne alors que jamono jii Médina jamono jii Quraysh si ñëw ak ñoom ñëpp mais ñoom rek ka fa doon jaamu yàlla rek ka fa doon jaamu xam nga yow yow yow yow yow menace bi ni mu meloon mooy ne il suffisait ñii seen objectif ñu atteindre ko lislaam foofu lay faye ñu rey yonent bi alei satu rey jullit ñi rey ñépp mu jeex mais l'islam fa lay fay fa lay fay ndax ñooñoo fa gëmoon doon tuuti te du ñépp ñooñoo gëmoon loolu kay moo gënoon ak mais malgré loolu li muy gën a grave neewul ne dëpp yu kii aubaine la wokkatu bu desoog bu daje gestu la démboo njaay rek laa doon proposer sangu Ghatafan ak ñii ngir ñu dellu ñu am koor bu mel nii ñoom ñu soxla ko ba ba yéene cee def alal ju toll nii léegi man li ma leen di wax dama leen di tëral marché ñibbi leen yéen ak ñi fi ñëw ñépp ngir ma jox leen kooram sinon duma leen ko jox mais waxul lool jël leen seen diya seen jël kii seen kooru waa ji jox leen ko xabiisul jiifa xabiisul diya waaw kon loolu dañ ciy bàyyi xel booy doxal na mooy kooru jàmbur bu ko jël jëlal nga delloo kooru bu yéeféer même num dee na mais jolloo leen ko te tamit bu leen ko jël daggaate ko loolu gisoon nañ yonent bi aleyhi salaatu salaam li naa Samura waxoon ne yonent bi aleyhi salaatu salaam daanaka loolu gisoon nañ bi ñuy gis tawte jabaam Samura ibn Jundub radiyallahu anhu mu ne daanaka yonent bi aleyhi salaatu salaam doon loon def benn ba lu dul ne doon na tere bokk na ci ay yim doon tere mooy al musla mooy ñuy lacérer di décapiter ay nit daanaka masuma koo dégg benn xutba mu jeex lu dul ne yonent ma ne saab dina ci wax lool te gis nañ Uhud ba meree ndax lañ defoon Seydina Hamza radiyallahu anhu ba mu waxee loolu la mu waxoon julli ñi tamit ne dinañ wax lool la alxuraan waxoon laysa laka min al amri gis nañ lool mu bàyyi moo tax il faut respecter wala kat karram naa bani aadam loolu principe loo mere mere nit moo tax nit jullit doo mere ab yéeféer ndax lan ndax ndax jëmmu boppam non danga koy mere du la ndax kéeféer gi ne ci moom loolu mooy tax bu bu bu da nga nga mere ko léegi dans une seconde mu tuub nga man koo bëgg comme niñ ko bañe woon wala ru ko raw fopp ndax yow li nga doon bañ ci moom du moom du nit keeku noppam ngay bañ waaye mooy li ne ci moom jikko ji ne ci moom nga bëggul moo tax doo deñ nag di ko teral doo deñ di ko teral ndax wala xat buur yàlla dëgg-dëgg karam naa ñoo teral bani aadama doomi waa aadama yi doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam kon loolu mu ne woon benn masala fiqhiya bu am solo boo xam ne nañ koy bàyyi xel kene ñu gis nit mbir yi di xewe nii rek ñu foog ne noonu la lépp nañ koy recentré waat ci njàngale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam